alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci at mu bees di juróom ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu xew-xew yi ubbi at mi ginnaaw bi nga xam ne lañ gisoon ci at mi njëkk selon ñoom imaam ibn Sa'd ke ci la aleyhi salaatu wassalaam weer wi njëkk ci weer bi di weeru tamxarit di muharram ke ci la yi salaatu wassalaam tàmbaliwoon woon di yónni as-su'an ñiy dox di dem di dajale ji zakaat Eh. loolu gisoon nañu ko gisoon tamit saraya yi nga xam ne yónni woon na ko mu nekkoon sariya yi nga xam ne moom la yónni woon muy expédition yi bim ci njëkkoon a yónni di bu Uyayna ibn Hisn toujours d'après imaam Ibn Sa'd ak sëriñam di imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhima bi bi asaaniida gisoon nañu sariya bu Seydina Qutba ibn Adiid muy Qutba ibn Aamir ibn Hadida ila Xasaan xewoon ci weeru safar di weeru màggal gisoon nañ ginnaaw loolu sariya bu ad-Dahhaak ibn Sufyaan al-Kilaabi mu yónni ko ci benn nit ci waa Banu Kilaab ci li nga xam ne mooy rabiul awwal ci rabiul thani mu yónni woon kan sariya bu alqama ibn mujazzizin al mudliji radiyallahu taala anhu wa nabi eh, fii nii lañ yemoon te gisoon nañ sariya bi xëccoo yi ci ce que mooy sariya bu seydina eh, bu ansaar yi boobu comme nim nee ci saxiixayni ci xadiisu seydina ali ibn abi taalib asadullah alxaalib abu turaab radiyallahu anhu a walla sariya bu seydina abdallah ibn xudaafa la assahmi loolu ne woon ay wuute yoo xam ne gisoon nañ ko waaye gisoon nañ ne amaana muy sariya yu bokkul ku mel ni imaam ibnul jawzi raxmatullah alayhi moom dafa nootal ne kanta riwaaye seydna ali bi xadiisam bi du ansaar yi waaye sahmi la waaye lenn ci ruwaat yi ñoo juum wallahu taala alam ay dhalika kaan tey nag incha allah ñu waroon a continuer kon ba léegi ci foofu nga xam ne fa lañu tolloon te fa lañu yemoon muy ci saraayaa ginnaaw rabiiwu al aaxar beneen sariya boo xam ne boroom xam-xamu siyar yi dañ koy tudd ko mel ni imaam al-Waaqidi ak imaam Ibn Saad imaam Ibn Saad moom ci riwaaye imaam al la ko jële moom moo ko soloo jaare ko ci sëriñam bi di imaam al muy sanadun da'if mu ne ci weer wi alay ci at mi yonent bi alayhi salaatu jaal beenu juróom-ñeenteelu at mi di l'an neuf de ginnaaw sariya yi ñu gis sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam dafa yónni beneen sariya muy sariya bu sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu ila sanami tay liyahdimahu fi hadhihi liyahdimahu muy yónni gu aleyhi salaatu wassalaam yónni seydina ali miñ tudd sànk radiyallahu anhu ilal fuls yónni ko foofale te moo doon xërëm bi nga xam ne waa qabilatu toy ñoom falañ newoon doon ko jaamu ndax sorewuñ woon fa buuru domaine waa nguuru Kisra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni fa seydina ali radiyallahu anhu ci ban weer fi rabi'il aaxir ci weer wi ba léegi mu yónni woon sariya bu seydina alqama ibn mujazziz toujours d'après imaam ibn saad bi riwaayatihi an sheyxihi alwaaqidi bi sanadin da'if mu ne ba'atha rasulullah sallallahu wa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalib fi mi'atin wa xamsiina rajulan min al-ansaar ala mi'ati ba'iir mu ne ginnaaw loolu sariya bu Seydina al-Mujazziz euh, euh, Alqama ibn Mujazziz yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yebal ba'atha moo yebal Ali ibn Abi Ali ibn Abi Taalib Seydina Ali ibn Abi Taalib fi mi'atin wa xamsiina rajula mu boole ko 150 góor minal ansaar bokk ci waa lansaar cent cinquante ñoo formé woon bi ci ay góor bokkoon ci wàllum saar ala mi'ati ba'ir waaye cent gëléem lañ yoroon cent cinquante kon mooy dina am cinquante yoo xam ne moom dinañuy dox après ñu koy awante comme ni nga xam ne noon mooy noonu lañ ko yàgg di defe bu doon lool rekk lañ am bu doon ba'ir yi waaye ñoom ñépp a waroon ndax li ci tegu doonuñ koon awante wa xamsiina farasa ak cinquante fas mooy ñoom ñépp a waroon cinquante yi war ay fas cent yi war giléem mu ne wa ma'ahu raayatun sawda wa liwaa'un abyad ila fuls ñu yónni leen Seydina Ali bi muy dem mu ngi yoroon benn drae drapeau bu ñuul waliwaa ak benn étendard abyad boo xam ne bu weex la ilal fulsi ñu yónni leen ci al fuls wa huwa sanamu toy li yahdima mu yónni ko ci sanamu toy muy li nga xam ne mooy xërëmu waa toy liyahdimahu ngir mu daldi koy buum xërëm boobu ñu doon jàmm ba ñu fa demee nag fa shannul gaara ala mahallati aali nag ñu mooy shannul gaara waaw mooy ñu ñu songu leen songu moo xam ne ci wàllu wu ne fan ala mahallati ali hatim ma al fajri ci fajar fekk ni fajar gi dugge noonu ci lañ leen songe ci daluwaay dëkku ci nga xam ne mooy waa kër xaatim waa kër xaatim di kër waa xaatim muy xaatim at-Taa'i ci fajar gi noonu fa hadamuuhu wa mala'u aydiyahum min as-sabyi wan-na'ami wash-shaa ñu feesal seen loxo yi mooy biñ ko biñ leen songee daldi buum la nga xamante ne mooy sanam ba mooy yàlla dañ doon saaxaan dañ ne woon moom lañuy jaamu foofale ba pare ginnaaw gi ginnaaw ba ñu boomee sanam boobale ah ñu daldi jàpp ñu bari ci ñoom ci ay prisonniers ak gàtt gi ak li nga xam ne mooy gëléem yi mu ne wa fi sabyi uxtu Adiy ibn Xaatim wa hariba Adiy ila Shaam bokkoon na ci ñuy jàppoon sëru kan Adiy ibn Xaatim wa hariba moom nag kàntaa moom dafa daw ila Shaami jëm fi nga xam ne mooy Shaam man huwa adi hada kan mooy adi te dina ñëw ci taxrij bi insha allah ci biir kon dañuy def tarjama en même temps ma mee dafa daw ñu la waaw ndax histoire am fii la tàmbalee mu ngi tuddoon adi ibn xaatim ibn abdillah ibn saad ibn xashraj ibn imru al qays ibn adi at-ta'i waaw dàkkantalam nekkoon abu tarif muy adi di doomi ku ñuy wax xaatim xaatim di doomi abdillah abdillah di doomi saad di doomi xashraj xashraj boobu di doomi imril qays imril qays di doomi adi at-Taa'i moom Seydina Adiy at-Taa'i ko joowoon ci waa qabiilatu Tay tribu des Tay Adiy ibn Haatim mi nag baayam mooy baayam moo tabe ci arab yi waaw bi ataaya al baayam moo siiwe tabe ba ñu ko arab yi di ko joxe misaal ku tabe sax ñu naan moom dafa tabe comme adi waa ji am adi la rek adi kii la ah non xaatim la xaatimu taayi xaatim waxoon naa la fi eh, ak tabeem dañuy nettali naan xaatim mi di baayu adi Seydina Adi dafa nekkoon koo xam ne dafa tabe woon a tabe mais vraiment waa ji gisoon ku mel ni moom ci tabe jafe na moo tax ko arab yi di joxe njàmbaar ci tabe mooy vraiment kooku tabe na quoi ba ñépp d'accord ci di joxe tabe ku tabe rek ñu ne sawaay de comme tabe dafa tabe comme moom waaw comme xaatim mooy doonu loon ànd benn convoi ñuy dem benn voyage lu dul ne law ñoo soxla yépp moo koy res waaw bu doon ci suñu jamono la dañ naan bu naroon a ànd ak ay nit jóge Sénégal dem France wala Australie moom mooy res seen visa yi waaw lañuy defar ba am visa loolu lépp ci poosam lay jóge waaye lañuy fay avion bu leen di yóbbu moo koy fay ñépp passagers yépp kenn du des waaye bu yemoon foofu rek mu neex waaye argent de poche ba ñuy yor moo leen koy jox Allah <laughs> ah bon xam nga loolu kese boo ko déggee xam ne loolu c'est pas facile <laughs> convoi arabe yi comme buñ doon voyage nii de nga di convoi lañ doon def ñépp moo leen di waral mooy ut li ñuy war gëléem yi moo koy tàgg moo koy fàggu lay nekk ci kaw gëléem yi lañ ñu war a dunde provision bi lépp dem aller laa la wax lépp moo koy res moom xaati cttem ku pare def loolu bari na ñoo xam ne xam ñu ñoo pare def lii ah yow bu dee ne sa salaire bii nga am rek bëggoo say ñoñ xam ko ngir xamal la ne am nga ko ndax yaakaar nga ne bu ñu ko xamee commencé di am lu ñuy bëgg ci yow xam nga ne yow moos lastaka xaatim ah jegewoo sax weewam moo tax dañuy nettali naan am na benn kaw kaw daf ko dégg ci mën a mayeem mu dem di ko di dem tay di ko fekki dëkkam ngir bon ah xaatim kat dégg naa moom xaatim waa largesse moom kooku mooy buur yàlla mayoon na ko tamit ci wërsëg ubbiloon na ko wërsëg te ku mel noonu wërsëgam du dog waaw xam nga nay ki albax yi lu day jàpp ne moom li ñuy joxe mooy wàññi alal bi waaw fekk nag mu ngi koy téye di ko compter pour moom looloo koy yokk fekk mu ngi koy garder waaw alladi jamaa maalan wa addada ba pare yaxsabu anna maalahu axlada di dajale alal ji di ko compter rek naan compte sàngam LCL cinquante mille nga fay nelaw may boroom SGBS Société Générale am na deux millions yu fay xaram may boroom waaw di woote conseiller yeeg yooyu rek ah fu xalal fu alal ji tollu eh, ci biti nag dàqa deedeelu ñépp ku ko gis sax di ko yéeneb sarax mu jàpp ne alalam jooju muy waññ axlada moo koy may longévité ci kaw suuf alors que demewul noonu hein waa ji dégg lool nag daldi ñëw ci moom bi muy ñëw mu dajeek moom ci bunt bi muy génn ci dëkk bi fekk moom da doon voyage xaatim da doon voyage yorul lu dul ab jaamam la àndaloon aw fasam doon dem géléem lañu walla fas ak jaam bu ko doon wombat moom mu yor waruwaayam waa ji ñëw mu ne ko ah danga maa fekk ci yoon de waaye ni ñuy def waruwaay wi ngay jël waruwaay wi ngay jël nga yóbbu ndax lool rek laa feyor ak li ne ci kawam yépp charge beeg loolu lépp jëlal nga dem daat ko danga maa fekk may génn ma nekk ci yoon ci yoon nga ma fekk nii mu naan ko mais jaam bi wommat géléem gi nag kolla kii mu ne ko moom ci la mayaale naa la ko man ngaa yóbbuwaale yaay boroom <laughs> kooku mooy xaatim mooy bàyyi Seydina Adi mii nag <laughs> aljawaad ku tabe woon ki ah ku mel noon nag dajewul ak yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye suñu boroom génne na min sulbihi saxaabiyun jalil wa huwa saxaabunaa haadaa ah saxaabiyunaa haadaa Adiy ibn Haatim waaye buur yàlla génne na ci moom ci doomam yi ah koo xam ne de saxaaba la mujj doon nga xam ne lu lu nubuwaa rekk ko féete kaw waaw soxbatu rasulillah sallallahu alayhi wa lu dul nubu wafeetewu ko kaw waaw moom nag Seydina Adi nettaleem fii la tàmbalee ci sariya bu Seydina Ali bii radiyallahu taala anhu ci l'an neuf selon imam al-Waqidi te imam ibn Sa'd jële ko ci moom que ne l'an neuf la la yonent bi aleyhi salaatu ci rabiul aaxir ci la yónni Seydina Ali ngir mu dem ci al fuls nekkoon nekkoon te mooy xërëm bi nga xam ne moom la tribu wu Seydina Ali ibn doon jaamu waa Tay ngir mu dem buum ko ngir mu buum ko ba mu fa demee nag hein ba mu fa demee mu daldi leen song moom naa Ali ci bépp wàll ca fajar ga daldi boom li nga xam ne mooy xërëm ba ci loxoom ak li nga xam ne mooy ay prisonniers yu ñu fa jàpp ak ay gàtt ak ay gëléem nettali boobu nag muy nettali xew-xew bi imaam ibn isxaaq daal dina koy nettali waaye imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi moom daf koo nettali bi duuni sanad ci loo xam ne amul càllale parce imaam ibn isxaaq Euh, raxmatullaahi alayhi dane bi muy nettali nettaleem dane wa amma adi boo demee ci siiratu ibn hisham di ko fekk wa amma adi ibn xaatim fa kaana yaquulu fi ma balagani waaw mu ne kantaas histoire seydina adi fa kaana nekkoon na yaquulu doon wax fii ma balagani li nga xam ne moo ma jotee comme ci information ci xam-xam man imaam ibn Ishaq ngi gis ne kon balaa xan la ko solo mooy loo xamante ni waxul càllaleem te loolu min sinfi da'if dafa bokk ci li nga xamante ne ni luy tax xadiis du wér la parce que amuñu ci càllale imaam ibn Ishaq moo ko wax noonu saamu indi li nga xamante ne mooy càllaleem waaye xadiis boobu imaam ibn Saad soloo na ko tamit bi sanadin daal dina koy solo ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah aleyhi mu jaar ci muy xadiisu Seydina Simaak ibn Harb an Abbaad ibn Hubaysh an Adi ibn Haatim waaw te Abbaad ibn Hubaysh imaam ibn Hibbaan nee na ku dëgër la ñi des ci góor ñi ñu tudd ci càllale bi ñu wér imaam Ahmad soloo na ko ci beneen yoon mu jaar ci Hisham ibn Hassan mu jëla ko ci al imaam Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi mu jëla ko ci abu ubayda ibn xudayfa mu ne an rajulin ci benn góor xaala mu ne kooku qultu li adi ibn hadi ali adi ibn xaatim mu ne kooku mu ne man dama wax adi ibn xaatim waaye xadiis bi biy wax ci lii imaam ahmad raxmatullaahi alayhi ah soloo ko ci beneen càllale boo xamante ne nii tuddul an rajulin boobu amu ci an muhammad an abi ubayda te foofu tuddul li nga xam ne dane an rajulin ñu jële ci góor ndax foofu imaam ahmad dane xaddatanaa yuusudum yunus bnu muhammad qaala xaddatanaa xamaad bnu zeyd ayub an muhammad bnu sirin an abi ubayda ibnu xudayfa mu ne foofu mooy càllale biñ jógoon cinquante rajulin benn bii nag mu ne xaala xamaadu imaam ahmad mu ne kantaa xamaad wa hisham an muhammadin an abi ubayda walam yadkur an rajul tuddul ne benn góor mu ne kuntu asalu naasa waajo mooy kon bu dee bopp abu ubayda moo ko laaj mu ne man dama doon laaj nit ñi an xadiisi adi ibn xaatim wa huwa jan bi wala as'alu qaala fa ataytuhu fa sa'altuhu fa na am après mu tudd xadiis mu ne moom man dama doon laaj histoire wu Seydina Adi ibn Hatim di ko laaj nit ñi te pourtant moom soriwu ma woon ah, mu ngi woon sama yoon mais ma koy laaj nit ñi mooy soriwu ma woon naa ko am accès ci moom mais maa ngi laajte fu nekk di laaj histoire am te pourtant xam naa ko te mën naa ko laaj finalement ma ne xaaral ma dem laaj ko ko fekk mu ngi sama wet wa huwa jan janbi lool nag mën a nekk ne moom fa mu dëkkoon ak moom sorewuñu waaw laaj nit ñi mais c'est ndax xelluwul bon xel que ne ñu toog ci benn jataay muy laaj ñi naan at yi moom mooy ñu koy nettali mu ngi seen mooy amaana lii lim ci jublu mooy woon kër waaw te man masuma ko laaj ma koy laaj nit ñi nee na nag ma dikkal ko gisoo looloo tax mooy dañu dëkkoo mooy soriwuñu woon kër lay tekki mais tekkoon dafa toogoon samet moo tax mu ne fa ataytu fa sa'altu ma laaj fa qaala na'am mu ne ma waaw nettali ma nettali waaye nettali islaamu adi ibn abi ali adi ibn xaatim at-ta'i imaam al buxaari soloo ko ci kitaabul manaqib ci kitaabul manaqib indi na ko foofu moom imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi ci baabu alaamaati nubuwa muy ci bunt bi nga xam ne ci la def alaamaatu nubuwa màndarga yi tegtal nubuwaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam màndarga yi mu daal di koy solo moom al buxaari yi ci seydina ali ibn xaatim hein waaw waaw léegi kon bu dee ne parce que foofu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi moom càllaleen dane xaddatani Muhammad ibn al Hakami qaala axbarana Nadr qaala axbarana Israa'iilu qaala axbarana Sa'dun at-Taa'i qaala axbarana Muhill ibn Xalifa an Adiy ibn Haatim loolu mooy càllale imaam al buxaari mu ne xaddatanii nettali na ma muhammad ibn al hakam qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu israa'iilu ibnu yunus non non axbaranaa an-nadr an-nadr an-nadr voilà avant israa'iil avant israa'iil am na an-nadr mu ne léegi ginnaaw moom mu ne waaw kay après nag ci la ne ci lañu yóot ci moo ñu xabaare qaala moom Israaïl mu ne raxmatullah ala aljami xaddatanaa axbaranaa xabaare nañu Saadu ni Ta'i Saad bokkoon ci waa Tayy qaala mu ne axbaranaa Muhill ibn Xalifa ngandum taabi'i la woon moom Muhill ibn Xalifa an Adi ibn Xaatim moom moo jële ci Seydina Adi ibn Xaatim mu nettali waaw mais foofu mu nettali du début islaamam mais bi nga xam ne Seydina Adi ci la ñëw tuub si ba toog ca yonent bi aleyhi salaam loolu nag bi muy door a tuub si loolu noonu la nettali foofu moom Seydina Adi ci saxiixu imaamu al Buxaari rahmatullah léegi kon ni ñuy def mooy dañuy tànn euh, riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi. rahmatullah alayhi dinañ la wax ak riwaay imaam euh, euh, wala nañ jël riwaay imaam ibn Ishaq après euh, riwaay imaam Ahmad yu wér yi ak imaam at-Tirmidhi ñoom dinañ gis fi ñu wuute fi ñu wuuteeg moom waaw même bu dee dans l'ensemble ñoo ko niroole mais am na quelques yu ñu wute surtout bi gën a bi gën kii moom euh, dinañu ko wax insha allah imam al ibn Isaaq kon mu ne wa amma Adi ibn Haatim mu ne kanta Adi ibn Haatim moom fa kaana yaquulu nekkoon na di wax fii ma balaghani ci li nga xamante ne moo ma jote ci xam-xam comme information comme information da doon wax naan ma min rajulin min al arabi kaana ashadda karaahiyatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallama hiina sami'a bihi minni Seydina Adi mu ne mais gis nga amul woon kenn mënoon naa dogu lool moom amul woon kenn ci arab yi koo xam ne moo ma ginoon a tar ak mbañ ak mbañeel bu ma bañoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma xabaaram dikkale ba ma déggee na feeñ na ba ma déggee ay mbiram amul kenn ci yi koo xam ne moom ba mu déggee mbiru yonent bi aleyhi salaatu salaam ni mu ko tare woon ak mbañeel man àngoon na ma ci àngoon na man fi ma àngoon ci bañ ko ndax lan mu ne amaa ana fa kuntu imra'an sharifan wa kuntu nasraniyan wa kuntu asiiru fi qawmi bil mirbaa mu ne parce que man dama ne woon koo xam ne man dama ne woon nit koo xamante ne nii euh, sharif laa woon mooy ci famille bu tedd laa bokkoon ah oui ah il faut savoir mon père était kan xaatim say baleen li ngeen di wax xanaa déggoo léegi yow sa préambule ni nga ubbee mbir mi mbambastal mi saa bàyyi ni nga wax ci moom sang bu toll ni moom may doomam ah du ma cobo wa kuntu dama ne woon man umru an ku tedd laa woon ci bu wolof yi naan yax bu rëy laa bokkoon te tamit kilifa laa woon waaw man dama ne woon koo xam ne ku tedd laa woon ci askan wa kuntu nasraniyan te man chrétien laa woon waaw ah, moom chrétien la woon mu ne wa kuntu asiiru fi qawmi bil mirbaa waaw comme ko c'est moom seen lool moo taxoon dañu bokkoon nag ci ñi jiite ci ñi nga xam ne ñoo doon kilifaay waa taj waa seen waa kër léegi nag looloo tax mu ne nag en plus que ne chrétien la mooy sama waa nit dama doon sama waa ñoñ di wax tey lu ñu masoona xare bu ñu mas a def mooy seen razzia yooyu ñu doon def razzia la woon fekk dëkk ngeen song ko tël dal seen kaw dem seen yoon mu ne lool luñ ci masoona def hein ba lañ tey amee ci butin man maa doon jël un quart bi man lañ ko doon jox loolu daal ci <laughs> yaay xam ne nag njiitu jaahiliya yi dañ doon def loolu loolu xam nga am nañu ñuñ tane am na ñoo xam ne moom lépp ñoom ko doon moom am na ñoo xam ne moom xare ji leen lépp ñooy borom mooy buur yi dëgg-dëgg mais ñii ay njiit lañ woon yoo xam ne comme que amuñoon ay buur mais ñoo doon sang yi de fekk bu xare amee ñu sang razzia dar lañ fa am un quart bi dañ koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko Adi ibn Hatim euh, euh, Adi ibn Hatim at-Ta'i mu ne fa kuntu fi nafsi ala diinin wa kuntu malikan fi qawmi mu ne man nag sama bopp man ci diine laa doon mooy chrétien laa woon da nag waaye waaye ak sama train de vie nii ak la samay ñoñ liñ may jox ci alal ak fonk giñ ma fonk ndax fi ma bokk mais man maa buur yee man buur laa woon samay ñoña ah. même bu dee duñ ma ne Ali maliku Tayyib non mais man j'étais presque un prince waaw xam nga gars yi xoolal gars yi rek la République française gars yi gars yi Louis XIV n'est plus la mais am na Louis XIV yu fi ne de yoo xam ne moom seen durée mandat ay Louis XIV lañ mooy les les les les kii de la République nan lañ leen di wooweeti sax <laughs> les bourgeois de la République wala wala les princes de la République nga xam ne ñoom moom genre préfet yeeg gaa yooyu ak gaa yu en gaa yu génne na ak président yi ñoom presque nga xam ne droit bi président bi am ay mooy mooy ni mu foore sawaay daanaka décision de réew dara du dox lu dul moom moo ci d'accord waaw kii nag mu ne man ah malgré tout buur bi new foon demee wakuntu man daal ni ma doon malikan ab buur laa woon rek mën nañ maa wax lool fii mi ci sama ñoñ waa tay li ma kaana yasna'u bi ndax la li ma sama ñoñ doon defal waaw mu ne nag fa lamma sami'tu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi ma déggee yeneen bi alayhi salaatu salaam ay mbiram non ma bañ ko ndax mooy lii kii moom lii muy woote lii muy woote moom bés bu bu duggee suñu fii mooy sama nguur yàqu na moom sama nguuroo sama bàddaxal màddaa gi ma ne woon fii sawaay nga xam ne mbir yi lépp neex te du ma sonn gaa yi ma traité comme un roi en plus ma nekk chrétien loolu c'est fini parce que moom diineem ji ah hein wuute nag ñun li ñu ne léegi ah ci christianisme gi léegi nag ngir défendre ses ak yooyu mu bañ ko ba mu déggee mbiru yonent bi alei saatu salaam nee na ma bañ ko fa qultu li gulaamin kaana lii arabi raa'iyan li ibili laa aba laa aban lak odud lii min ibili ajmalan zulalan simaana fahtasibha qariban minni nee na yaa laa yaa ab laa aba lak nee na fekk dafa amoon ma amoon benn booy ay buur la waa day am yooyu booy day ñu koy liggéeyal ah oui il était traité comme roi am na sax booy ay jaam yu koy liggéeyal yoo xam ne moom du liggéey bu xëyee daal programme am day tëral na gaa yu mel noonu de <laughs> ay Ndakaaru am na ñoo xam ne ñoom ay vie de prince lañuy ñuy luñ xëyee ñoom amuñ du lay liggéey yi newuñ ci ndax am nañu li leen fegal lool al istighna amal mooy soxlawuñ nekk fi di xëy ko def yooyu am nañ ñu leen di liggéeyal te wàññiwul dara ci liy dugg ci alal ji ñu yor bu ñu xëyee daal ñoom seen programme lañ yor waaw fan lañuy ñuy doxantoo shopping yu mel noonu moom nag mu ne fekk am benn booy boo xam ne moo ma doon liggéeyal benn ab booy waaw boo xam ne arab la woon ra'iyan li ibil yi mooy eh, doon ma sàmmal sama gàtt yi ma ne ko nag laa abaalak waaw ma ne ko mooy laa abaalaka en tout lool façon waxin la waaw mooy laa abal ak xam nga li muy tekki mooy yàlla na bul am baay mais jublu ci mooy mooy ah waajalal ma eh bu bu wolof naan ay yàlla yow moom ci sama waaj kii yi yàlla na nga dee rek xam nga loolu est ce que da koy tekki da mooy ne waa ji danaan ko yow yàlla na nga dee loolu la ko eh, kii mooy non foofu fawin foofu koo wan ne waa ji tamit mooy miin nga ko miinante ngeen waaw. udud lii min ibli ne ko waajalal ma ci sama ga gëléem yi ajmalan zulalan yoo xam ne gëléem yoo xam ne yu woyof yu seenu gaaw seenu seenu ak seenu geego gaaw waaw bu ma goo xam ne dafa diis naqare ak déplacement am yombul suur gëléem yu suur nag ma ko leen waajal mu ne ko fahtasibha qariban minni fa ida sami'ta bi jayshin li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qad wati'a hadhihi albilaad fa aadinni nee na ma ne ko waajalal loolu te boo déggee boo déggee ci suñu côté yi armée boo xam ne ci yonent bi alay sa kiñ naan muhammad seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa moom mi mu nee na moom maa ko gën a ci arab yi moom sallallahu alayhi wa boo déggee ñu ne la armée ngay dégg ci parages yi que ne armée ñu ngi jaar ci wala song nañ ab dëkk ci suñu wet rek nag ma ko yëgal gaaw waaw nag ma ko gaaw yëgal alerte ma nu mu gën a gaaw waa ji def noonu booy bi def lool fa faa la mbindaan bi ki koy liggéeyal mu ne summa innahu ataani zaata ghadatin fa qaala yaa maa kunta saani'an id ghashiyatku xaylu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fasna'u al'aan fa inni qad ra'aytu raayaatin fa sa'altu anhaa fa qaalu haadihi juyuushu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na benn jour daal sama booy bi dikkal ma benn ngoon yi mu dikkal ma ne ma yaa adi ne ma aa ah, sang bi adi maa kunta saani'an la nga bëggoon def la nga ne woon diñ ko def hein la nga xam ne doon nga ko def id ghashiyat ka bu la songoon xaylu muhammadin fasu seydinaa muhammad yi de sallallahu alayhi wa sallam fasna'ul aana na ko def léegi mooy la nga doon waajal nag jot na dawal ba ngay ami tànk ndax kat fa inni qad ra'aytu raayaat man mii gis naa raayaatin ay drapeau yoo xam ne fa sa'altu anha ba ma gisee drapeau ya laaj na wee drapeau yële moom ñooy yan armée yële di wër sariya yële fa qaalu ña ma ñu ne ma comme que sàmm la mooy day génn ba ca biti moom dina gis lu bari ci àll bi ak village yi muy romb bu gisee yooyu da koy xam mu ne nag ñu ne ma haadihi juyuushu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ma lii mooy armée Seydina Muhammad yi ñoo ne nii mooy armi yi mu waaw loolu moom wax nañ ma ko kon nag ah sang sama la nga naroon a def la nga ne woon diñ ko def de buñ la songee bi yeboo nga def ko léegi ndax gis naa lii ma la wax nee na nag fa qaala Seydina Adi nee na fa qultu fa qarrib ilayya ajmali fa qarrabaha fa ihtamaltu bi ahli wa waladi nee ma ne ko kon gaawal andil ma gëléem yi ma waxoon nga préparer leen mu dem indi leen lu mu gën a gaawe jegeel ma ko andil ma ko nee na faxtamaltu bi ahli ma ma jël sama waa kër sama soxnaa ki samay doom teg leen sama soxna bi ahli sama soxna walla di ak sama doom ma teg leen ci gëléem yi summa qultu ma ne ko alxiq bi ahli diini min an nasaara bi shaam alxiqu alxaqu alxaqu bi ahli diini waaw ma ne man moom bi ma ci toogee ci kaw jëlee yi teg sama soxna ak sama doom ku nekk ma tegal la benn ma ne alxaqu bi ahli diini min an-nasara bi sham ma ne fet maa ngi dem waaw fii comme que c'est fini fii Seydina Muhammad mii coy oh ak si na fekk gaayam yi léegi man nag maa ngay dem ah sallallahu alayhi wasallam maa ngay dem sham ña nga xam ne ñoom laa bokkal diine di nasaraan chrétien ndax ñoo fa bari woon gisoon nañ an Qaysar moom na ñëw ci yeneen riwaay yi nga xam ne dana ci Qaysar laa jëm dinañ ñëw ci riwaayu imaam Ahmad beek imaam at ak imaam al-Bukhari insha jël par benn benn ñu ngi ci riwaaya ah, imaam Yasaar boo demee ci siiratu Ibn Hisham di fa fekk li nee na nag kon fa salaktu al wala aljuushia wa yuqaalu alxuushia fi ma qaala ibn nee na ma dugg yoon wuñ naan wala aljuushia selon imaam ibn Hishaam nee na nag ah wa xallaftu bintan li xaatimi fi lxaadiri nee na ba may dem sauf ba may dem ma bàyyi fa doom boo xam ne doomu xaatim sama bàyyi sama sœur laa fa bàyyi man daal sama soxna laa jël sama doom dem sama yoon bàyyi fa sama sœur koo xam ne ñoo bokk xaatimkat euh, loolu la riwaaye bii wax riwaaye euh, bi riwaaye imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi moom waxul loolu waaw moom waxul ne sama sœur dane du sœur de waaw boobu xam nga kan la fa bàyyi nee na ab bàyti xam la waaw ab bàyti xam la fa bàyyi bu ji mooy pas bàytëx bàytëx mooy côté jigéen côté góor mooy bàjjan voilà dane ma bàyyi fa ab màgget moo mooy jigéen la boo xam ne bu màgge la quoi mais mooy sama bàjjan la waaw amati ma bàyyi ko fa nag dem sama yoon yóbbu sama njaboot bàyyi ko fa moom daldi sobe wu ji bàyyi fa ba bàyyi ko fa moom ah loolu yéeme na de hein loolu de yéeme na waaye lool la def de nee na laa def de ba faraa faraa bàyyi amat yi de sama bàyyi teex sama bàyyi tëx Euh, bon riwaay imaam ibn Isaaq bi kon moo ne sama sœur sama sœur moo ne moom sœuram la paa bàyyi te xam ne lële mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne ama du sœuram ammatihi la waaw léegi moom rek lañ jàpp déedéet moo tax ci riwaaya imaam Ahmad bi wanaasan ak ñu bari lañ jàppale non ñu jàpp léegi buñ continuer ci riwaa imaam ni sax biñ ne woon ba léegi mu ne kon waxalaftu bintan li xaatim fil xaadir ma bàyyi fa doom wax nañ la li gën a dëgër kon mooy bàyyi taxam la mooy bàjjanam la seeru xaatim la la fa ba di bàyyam léegi nag ah ba jullit ñu agsee foofu nag ñu jàppale ko prisonnier waaw nee na man nag fa qadimtu Shama aqamtu biha kantaa entre temps moom àgg naa Sham dem naa ba àgg Sham toog foofa nekk fa mu ne ba fa nekkee nag waaw fa tusiibu ibnata Xaatim wala fii man asaabat fa qudima biha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sabaaya min toy waqad balaga rasulullahi waqad balaga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam harabi ila Shaam mu ne nag ah man ba ma àggee Shaam yàggul tudda fasu yonent bi alayhi salaatu salaam armée doon yónni àgg Tay ba ñu fa demee nag Tay lan lañ def lan lañ def dafa dañoo songu tay jàpp kama fa bàyyi woon di doomu xaatim boobu ci riwaay imaam ahmad bi ne amatihi la mooy bàyyi ci xam bu jigéen mooy ba noon bàyyi ci xam bu jigéen ba bàjjanam <laughs> voilà am mooy mooy mooy bàyyi tex góor am mooy jigéen wi mooy bàyyi tex mooy bàjjan nee na nag ba kon ba nga xam ne man falaa jóge ah en ah, sama gannaaw nag la fasu yonent bi alei saatu salaam ñëw tay ñu jàpp doomu xaatim ga ci riwaa imam misa ñu boole ko ci ñuy jàpp prisonnier nee na ñu yóbbu ko ak prisonnier yi min tay jële leen tay yóbbu leen madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam mu ne nag bi mu àjjee fekk yonent bi alei salaam bi ñëwee ñam yónni woon foofa yëgal nañ ko ne kantaa xaatim ndax moom at yi dafa siiwoon yeneen ñoo lay xamoon na tur bi xamoon na ko mooy déggoon ay histoire am léegi ñu ne ko kantaa adi de moom daw na moom adi de fekkuñu ko fa moom dañoo bañ leen bañ leen dalee seen kaw moom dañ lañu dem na dem na moo tax mu ne fekk yonent bi alei saatu salaam na ko sama ndaw jëm Sham mu ne fa qaala fa ju'ilat bintu xaatim fa ju'ilat bintu xaatim fi xadiiratin bi baabil masjid kaanat as-sabaaya yuhbasna fiiha nee na biñ leen yóbbu Medina ñu boole ko yóbbu ko ci benn angaar boo xam ne falañ ci ci ci ci buntu jàkka ji sorewul jàkka ci buntu jàkkaay yonent bi alei satu salaam nga xam ne foofu lañ doon yeew ñi nga xam ne ñooy ñañ fa jàpp ay prisonniers ak prisonnières yi mu ne fa marra biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaamat ilay wa kanat imra'atan mu ne nag biñ ko tëjee foofu mooy fi ñu leen tëjoon nag mooy du foo xam ne c'est hermétique tëju duñ gis li ci biti dañuy gis li ci biti comme comme kon nag peut gis nga euh, prison yi léeg-léeg day yoon day may gris mais bon bu fi xalaat gris ah mooy daal fi ñu leen tëjoon gis ñu leen di romb waaleykum salaam léegi mu ne mu bi nga leen ci wàllu saabsaam rombee jóge ci jàkka ji xam naa wala mu ciy dugg rek nee na doomi xaatim ji ñu ne bàjjanam bu dee ci riwaay yu wiri mu ne lan mu mu jóg. adressé parole di wax ak yonent bi aleyhi sa salaam fekk mu ngi jàll mu ne nag dafa ne woon jigéen boo xam ne daa ne woon ku mooy ku dëgër la woon waaw mooy du koo xam ne moom li mu bëgg a wax dina ko wax te tamit ku kuy taxawoon la mooy koo xam ne il n'a pas peur aux il n'a froid aux yeux du ngeen di wax ci français bu jub waaw naa ngeen lijjanti expression boobu nga xam ne rëcc na ma wax ko ndax noonu ngeen koy waxee mu wallahu taala alam jéggal ma léegi léegi nag euh, mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu ne ko ndaw si ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam halaka alwaalidu wa ghaaba alwaafid famnun alayya manna allahu alayk nee na yonent bi alei satu bi mu rombee ndaw si ne ko doomu xaatim bi selon riwaay imaam ibnu isxaaq ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ne ko ah saa baay de dundatul xaatim de newatul ci jamono jii mooy newatul ci suñu àddina bii halakal halakal waalid moom daal dinay faatu wa farrata daw na wa xaabata absenté na alwaafidu ki nga xam ne moo waroon ñëw ngir libérer suñu waaw ki waroona def délégation ginnaaw bi ñu jàppee ñëw libérer suñu moom de daw na muy kan Xaatim fam nun alayya fam nun alayya man allahu alayhi mu nekk kon famnun alayya manna allahu alayk yàlla na nga xéewal ma mooy defal njekk ci man libéré ma waay loolu de laa lay ñaan yow rasulullah manna allahu alayka yàlla na la yàlla xéewale qaala nee na mu ne nee na mu ne yeneen ci ma lay saar saam ne ko bi mu waxee lool waman waafiduk ne ko kan mooy ñëw ngir amaana xamul ndaw si mooy xamul kii kan la kii di wax nii mooy kan <laughs> parce que parmi les prisonniers moom moom moo ci jóg di wax mu ne ko neewoo kan mooy sa bàyyi kan mooy sa dane ko kan moo la waroon a ñëw récupérer si ngir mën a jël joxe rançon bu dee loolu lañ laaj wala ñëw laaj ndimbal wala loolu ngir ñu libérer la mu ne ko kan la xaalat nee na ndaw si ne ko Adi na Hatim ne ko Adi ibn Hatim la xaala yonent mi alei satu salaam ne ko alfaaru min ne ko adi mi nga xam ne kon ki daw daw ki daw yàlla ndawam bi sallallahu alayhi ki daw borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam bi kooku la moom dafa daw yàlla moom au lieu xam nga <laughs> jotaay bee weesu alxuraan doon fa firru ila daw leen jëm ci yàlla moom moom farra min allah <laughs> moom dafa yàlla lay daw ak ndawam bi moo tax mu dem am kooku la qaalat ndaw si nee na summa mada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarakani hatta kaana min al-ghadi bi fa qultu lahu mithla dhalik nee bi ma waxee yonent bi alayhi salaatu salaam lool mu laaj ma kooku mu laaj ma ma ne ko Adi Haatim mu ne ma ki daw yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam na ndaw si nee na loolu la ci yonent bi alayhi salaatu teg après mu dem nee na ca suba ga mu rombaat fa ma waxaat ko la même mooy la yaa rasuulallah halaka alwaalidu wa gaaba alwaafid famnun alayya manna allahu alayk yow ndaw yàlla li ah saa baay de dundatul te ki ma waroon a ñëw libéré si daw na absenté na kon nag xéewale ma libéré ma yal na la buur yàlla xéewale yeneen ci ma lay saab nee na ma waxaat ko ko ci suba ga ba ma rombee ma waxaat waaw nee na xatta ida kaana ba'dal ghad ma ma waxee lool mais yonent bale saaf saam bokkul dara nee na ca troisième jour ba nag hein mu ne waqad ya'istu minhu te nag vraiment danaa ah man de saa yi lii wax naa ko fois mais defaluma li ma bëgg quoi ma xaw a désespéré wu hein waxuma ko dara troisième bi comme que deux yële wax naa jariñul dara nee na fa ashaara ilayya rajulun xal fii am quumi fa kallimi fekk yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa am ñu mu àndaloon mooy moom mooy jiitu nit ñi topp ci gannaaw nee na am benn nit ku nekk ci gannaawam ku ma def signe def ma signe bi ma bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di dox nar ma nar ñoo romb fi ñu parqué foofu fi ñu fi ñu jàpp def fi suñu prison bi yonent bi aleyhi salaatu nar a romb am ku nekk ci gannaawam def ma signe. ne ma jógal mooy daf ko def signe pas wax mooy signe loxo bi mu jóg ba pare wax ak moom jógal nga wax ak moom léegi nag nee na ma jóg waaw fa qumtu ilayhi ma jóg utsi ko fa qultu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam halaka alwalidu wa ghaba alwafid famnun alayya manna allahu alayka ma waxaat la ma waxoon ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halaka alwaalidu wa gaaba alwaafid ah saa baay dundatul ma waroon a libéré day absente na kon nag fam nun alayya xéewale ma man allahu alayka yàlla buur yàlla xéewale la fa qaala rasulullah yonent mi alayhi nag mu ne qad fa'altu waa ah, léegi def naa kon mooy tu es libre maintenant léegi libéré naa la nee na falaa mu ne ko nag qad fa'altu falaa ta'jili bi xurujin hatta tajidi min qawmika man yakunu laka thiqa laki man yakunu laki thiqa hatta yuballaghaki hatta yuballaghaki ah, ila baladik thumma adhinini mu ne yeneen tubaab yi saaf saaf ne ko def naa ko mooy kon libéré naa la waaye nag mu ne ma bul yàkkamti nag ngir dem bul yàkkamti ngir quitter Medina ngir dem parce jigéen la moom kese wóorul mu ne ko bul yàkkamti ngir génn dem hatta tajidi min qawmika ba min qawmiki man yakunu laki siqa ba ni ngay trouver nga biir Medina toogal biir Medina nga xaar bañ a yàkkam ci ngir génn ba ni ngay trouver ci say ñoñ ñoo xam ne di nga mën a ànd ak ñoom sa zu mahram ak ñooñu ñoo xam ne waa tay wala ñu bari ñu dëkk ci waa tay ñoo xam ne am na ba niñ lay ba ngay jotee sa dëkk di tay ba na mën a delloo boo boo gisee ku mel noonu wala ñu mel noonu ñoo xam ne am nga ci ñoom confiance aadi ah nii nii nag ma ko yëgal bu ko defee bala ngaa dem nag ma ko naa ko yëg waaw nee na sëru parce que lii nii ndaw si moo ko doon nettali xaatim ci fin bi dinañ gis fan la ko nettali daf ko fekk Sham dinañ gis loolu moo ko nettali Adi Seydina Adi radiyallahu anhu nee na ndaw si nee na nag ah comme que bi ma yeneen ci bari saa saam nag defalee nii nag ma fa sa'altu 'an ar-rajul alladhi ashara ilayya an ukallima oh fa qiila Ali ibn Abi Talib ridwanullahi alayhi nee na nag ma laaj ma ne bon ah kii de ki def lii de moom ku baax la ci man eh, ma ma laajte ne mais ki ki ki ma ki ma def si wax ma wax ak yonent ma la saa saam kooku mooy kan. ma laaj ko nit ñi man xaw ma kenn xaw ma fii kenn laa xamul yonent saa salaam daal xam naa ko ndax bon boo gisee kilifa gi di dox nit ñi ni ñuy doxee moom nga xam ne kenn kii mooy kilifa gi waaw léegi. Eh, mu ne ma laaj kii mooy kan kan mooy kan mooy waa ji nga xam ne moo def signe moo ma def signe ngir ma wax ak moom nee na ñu ne ma Ali ibn Abi Taalib ridwaanullah kooku mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib ridwaanullah na ngërëmi yàlla di sax ci kawam di dotteeku ci kawam nee na ba ñu ne ma moom la léegi nag tey incha allah xam naa dañuy yemen lii ndax waxtu yi moo jot dañu war a génn incha allah kon ci ñu teg suñu loxo ci kene libre nag yeneen ma na ko waaye nee yàkkamti nag ba ni ngay trouver koo xam ne am nga ci moom kóolute mu yóbbu la sa dëkk di tay moom nag euh, mu laaj kan moo defal ma njëkk li kooku mooy kan ñu ne mu ne nee nañ ma Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moo jiite woon sariya ba taxoon ñu jàpp leen léegi nag insha allahu taala ci bii di ñëw ñu ngi kon ci riwaay imaam ibn ishaaq ibn yasaar rahmatullah alayhi di nettay bi duggul islaamu seydina adi ibn xaatim jóge ci sariya bii nga xam ne moom lañ gis te jeexal ko muy sariya bu seydina ali ibn abi taalib ilal fuls sanamu tay li yahdima ngir mu daal di koy boom kon ci jotaay bii di ñëw ñu àggale tarjama seydina adi ibn xaatim at-ta'i